a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina wa mawlaana rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yunus ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam falamma jaa'ahumul haqq falamma jaa'ahumul haqqu min 'indina qaaluu inna haadha la sihrun mubiin suñu boroom kon tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne falamma jaa'ahum ba léegi ci nettalib sayyidina Muusaa ak Haaruun alayhim assalaatu wassalaam nag firawna ak gaayam ya ñu ne fa lamma jaahum ba nga xamante ne nii ci la leen dikkal alxaqu dëgg gi nga xamante ne nii muy sama waxyu bi ak li nga xamante ni màndargaya ma leen joxoon ngir ñu ëndil ko min indinaa tukkee fi man borom bi tabaaraka wa taala fi ñun qaalu ñoom ñu wax nag waa kër firawna ak moom ca boppam inna hada ne moo lii mu fi indi daal nekkul lu dul la sihrun lu dul daal wat naa ne njabar la de mu biinun goo xam ne gu leer a leer la xaala bi ñu waxee lool nag xaala muusa seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam ne leen ataquluuna mu ndax dangeen di wax lil yi ci dëgg gi nga xam ne moom laa leen indil laayaat yi muy tisan aayaat yi juróom ñeenti laaya yi ma leen indil mu leer ak lu leer lii muy dëgg gi ndax dangeen ngeen di wax bi mu leen dikkalee lamma jaakum bi mu leen dikkalee asihrun hada naan di li ci laaj daal di ci poser waaye question waaye nekkul ne dañ doon poser waaye question kese waaye dañoo nekkoon ñoo xam ne loolu lañ gëm naan asihrun hada moo lii daal nekkul lu dul njabar la quoi wala yuflihu saaxirun te nag yëg ne yéen wala yuflihu nekkul koo xamante ne di day texe assaa ki nga xamante ne nii assaaxiruun ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne ñooy njabarkat yi ñooñu duñu mas a texe mukk mukk mukk mukk lool mooy is lii istifhamu inkaar la mooy yéen daal leel ngeen ci ngeen nekk daal naan addina na naan lii asihrun hada moo lii ndax du njabar te nag wala yuflihu saaxiruuna ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi yëg leen ne ñoom duñu texe xaalu léegi lii nag du waa Firawna ko parce que ñoom dañu jàppoon ni njabar njabar mooy njabar moom daa nekkoon ci xam-xam yi nga xam ne dañoo jàppoon ne yu baax la waaye Seydina Muusaa moo leen naan lii ma leen indil muy dëgg nan ngeen mën a waxee ne njabar la te ngeen xam ne nekk ji ci sikki sàkka te mu leer leen ne yéen walaa yuflixu yëg leen ma xamal leen ke ne walaa yuflixu du daal di texe mukk as-saaxiruuna ñi nga xamante ne ñooy njabarkat yi xaalu gaa yi nag bi nga xam ne loolu la wax moom Seydina Muusaa alayhi salaam ñu ne ko ajiitanaa mu yow mii ndax danga ñoo dikkee daal mbir moo xamante ne nii dara la ñu naru la jëme lu dul li tal fitanaa nga daal di ñuy dëddale daal daal di ñuy sori bàgg daal ñu bàyyi amma wajat naa dëddale ñu ci li nga xam ne moom lañu fekkoon alayhi ca kawam mu koy jaamoo ko gëm aba ana suñu bàyyeeg suñu maam yi na yéen daal ha ñun comprendre nañ leen mu nekk nag ñeel leen la kuma ñeel la yow Muusa ak sa frère bi aleykum asalaatu wassalaam alkibriya u muy daal kilifteef gi ak li nga xamante ne daal mooy nootaange walla yéen daal ah xam naa seeni mbir ñun daal li ngeen bëgg mooy noot ñu fekk ñu nekk nag ñoo xamante ne nii daal yéen la ñuy topp daal léegi daal ngeen jiite ñu ñu nekk seeni dunguru du lool ngeen bëgg fil ardi ci suufu misra gii yi Égypte wama nahnu lakuma bi mu'minin yëg leen ne nag bu dee lool ngeen bëgg waaye waaye déniché nañ leen démasqué nañ leen xam nañ fi ngeen jëm der yëg leen ne wama nahnu ñun ñii waa kër Firawna ak Firawna ñun ñii wamaa nahnu ñu de lakumaa ñeel leen yéen ñaar bi mu'miniina di leen dëggal lii ngeen fend di leen gëm loolu ñun duñu ko def waqaala firawnu seen ponkala maama nag di firawna nag daal di wax mii seen kilifa new tuuni bi kulli saaxirin mooy dëgg gii mu fend du dara du dëgg lii njabar la kon nag waqaala firawnu ne moom a utuuni dikk leen ma indil leen ma waay dem leen ci koj yi fépp foo xamante ne ci contrée Égypte yi ci gox yi ngeen indil ma bi kulli saaxirin alim ci bépp bu njabarkat boo xamante ne nii bu xam njabar la falamma jaa saxaratu bi nga xamante ne nag ci la mboolem njabarkat yi agsi qaala lahum Muusa ci la leen seydinaa Muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu wa wassalaam wa ñe leen alqu sànni leen maa li nga xam ne antum nekk ngeen mulqu na war koo sànni ci seen bat yi seen bant yeeg seen buum yi ngeen yor falamma alqaw bi nga xam ne nag ñoom ci lañu ko sànni qaala Muusa ci la leen seydinaa Muusa alayhi salaam waxe ne leen maa jitum bi sihr ne leen yëg leen ne li ngeen fi indi nii mu nekk te dara du dara dul njabar la lii nii inna dëgg-dëgg boroom sama boroom tabaaraka wa taala sa yubtiluhu moom de dina ko neenal mooy dina wan ci bëtu ñépp mooy ca yawmu ziina la woon comme ni ñu koy leerale woon gisoon ko ci lu gën a yaatu ci suuratu taaha alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu la sa yubtiluhu sama borom de moom dina ko neenal inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala laa yuslihu du yëwënal te du baaxal mukk amalal mufsidiina jëfu ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi ci kaw suuf comme jabarkat yi wa yuhiqqa allahu alxaqa suñu borom daal di dëggal dal di feeñal dal di saxal allahuma borom bi tabaaraka wa taala alxaq dëgg gi nga xam ne moom la jox seydinaa muusa muy nubuwa geek risaala gi mu jox ko moom ak fereeram bi kalimaatihi ci li nga xamante kàddoom nga nga jóge woon ne moom inna la nansuru rusulana ne ñun borom bi tabaaraka wa taala ñun dañoo ñi nga xam ne ñooy dimbali suñu ndaw yi alayhimu salaatu wassalaam ak ñi gëm ànd ak ñoom walaw kariha kon suñu borom feeñal dal di saxal dëgg gi wane ci kanam waa kër Firawna ak mbooloo ma bañ dajewoo ca feet bu mag ba wane ci kali bi kalimaati yi ca kaw digéem ba mu woon ne moo leen di dimbali walaw karihal kaafiruun même walaw karihal mujrimuun même bu dee ne day metti di bitaa gaz xolu ñi nga xam ne sax ñooy jombu ñaa jaamu ñi di yi keroog loolu la feeña na mu ne malgré loolu nag ma leen defaloon mu leer nàññ ba nit ñu bari gis ñépp gis ne rek Firawna ak gaayam nii sa xaraam yi nga ñoom it te lañ tuube woon na ne leen nag law na annaha yéen daal lii da dul wap combine la daal bu ngeen def foog ne man jëliwuma leen inna hada la makrun makartumuhu fil madinati li tuxriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun dëgg dëgg lii nekk lu dul am pexe daal daal moo xamante ne nii daal yéen da ngeen koo pexe daal daal di koy dala dubbi rabbi lay la daal mooy da ngeen koo xalaat ci guddi ngeen ko togg daal di koy yàq fii ci suñu biir waaye fa sawfa ta'lamuna di ngeen xam kii daal kabirukum kii kon yow yéen daal naa Muusaa mi nekkul lu seen professeur mooy seen ki nga xam ne ndeke moo leen jàngal al sihra li nga xam ne mooy njabar kon nag loolu la na waxoon waaye nit yi Firawna yi est-ce que loolu daal di naw leen woon daal di woon din daal di woon dimbali déedéet fa maa amana moo tax suñu woroon wax ci laayaat juróom-ñetti fukk bi ak ñett mu ne fa ma amana gëmul nag li Muusaa dëggal Seydinaa Muusaa ci lim leen doon woo di leen woo ci seen boroom illaa lu dul zurriyatun am mbooloo am ñu ne benn mboolool mbooloo la comme ni ko may Seydinaa wa mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu tekkee moom dane zurriya fii lim ci tublu lim ci jublu mooy am mbooloo mu ndaw min fir min qawmihi ci ñooñ waa kër Firawna ya ñun tuuti ñoo gëm ci ñoom ala xawfin ca kaw nag ci kaw kaw ragal min firawna ci firawna wa malaihi ak gàngooram si ak assemblée ya an yaftinahum ngir ñu bañ leen fitnaal daal di leen rey ak yi nga xamante ne nii mooy jële leen ci diineem ji mooy dañoo dugg ci diine ji waaye ci tiitaange lañ mas a nekk ndax kan firawna mii saa bu leen yëgee rek kum ci yëg ci ñoom daal di lay faagaagal mu ne wa inna firawna te dëgg-dëgg firawna la alin aji kawe-kawelu la de woon fil ardi ci suufa misra googale wa innahu la minal musrifin bokkoon na dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne way yàqkat yi nga xam ne dañ doon dépasser borne yi ba pare di woote ne moom sax borom bi tabaraka wa taala moom mooy yàlla bi gën a mag ana rabbukumul ala man maay seen borom bi gina a mag comme ki mu ko waxe woon waqaala mu wax muusa seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam yaa qawmi yéen samay ñoom in kuntum amantum ndem nekk ngeen bu deene nekk ngeen ñoo xamante ne a gëm billaahi ci seen boroom tabaaraka wa taala allah fa alayhi ci moom dong tawakkalu na ngeen wàkkeerlu in kuntum muslimin dem nekk ngeen ñu wommatu mooy ñu gëmoon ci xawmu firawna di nekk ala xawfin min firawna malaihim seydinaa muusa nag di dalal seen xel ne leen bu dee ne gëm ngeen dëgg-dëgg fa alayhi ci borom bi kese tawakkalu na ngeen wàkkeelu in kuntum muslimin ndem nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen di jébbal seen mbir yépp daal di wommatul seen borom seen borom di ngeen di wommatul moom ragal leen ko moom kese te leen ko te wàkkeelu leen ci moom kantaa ñi yàgg a wax ne moom ñu ne ci yem nekk réew moo xam ne réewum yéeféer la nga nekk jullit nekk fa di tiit naan bés bu nekk ngay xalaat hay wooy jële waay lu waay nar a dugal tey rek la ñuy am problème ma ne noppalal sa bopp yow nekkal ci li sax su boobu sa borom daal di digal te nga bàyyi leen ak ñoom li ñuy def te nga xam ne boroom bi ngay jaamu moom nelawul laa taxuduhu sinatu wala naw mooy ne gis nga li nga xamante ne ak nelaw jàpp ko caagante ne mooy mooy mooy ak ak ñu gëm mooy ay nelaw loolu kon ci moom wàkkiru leen ci moom te doxal te bàyyi yéefér yi liñ ne de toute façon doon lañ fi man si nekkee kon nag mu ngi noonu nag mu ne fa xaalu bam leen ko waxee fa xaalu ñu gëm daal di koy tontoon naa Muusa alayhi salaam ne alallahi ci suñu boroom di allah kese tawakkal naa moom la ñu wàkkeerlu rabbana i e yow suñu borom laa tajal naa yal na bu ñu def fitnatan ñu nekk fitna boo xamante ne nii da ngay def yéefér yi lil qawmi zaalimiina ñeel nit ñi nga xamante ne ñooy bokkaalekat yi firawna mi ak tooñkat yi ak bokkaalekat yi mooy lan bul def ñoom ñu ñuy fitnaal teg ñu ci ay nattu ba ñu delluwaat ci li nga xamante ne nii mooy kéewéer gi ñu ne woon waaye it bul def ñun ñii bul def ñoom ñii ñu nekk lan laata tajal naa fitna mooy bul def ne ñoom si Firawna yi ñii ñu daal di ñuy noot ba pare jàpp ne ñoom noot gi ñu noot loolu day wane ne ñoom ñoo nekk ci dëgg mu nekk fitna kon loo xamante ni ñun dañuy nekk fitna ci seen kaw wan nañ nag ñu musal bi rahmatika ci sa yërmande képp nag gu yaatu gi minal qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xam ne dañoo weddi seen boroom di waa Firawna léegi nag bi mu waxee loolu nan la mujje loolu la gis ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin